nuhiina tere nañ ñu an nasala ñuy laaj rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an shay'in ci dara waaw waaw loolu la woon mais loolu it day am ba léegi mooy bii an shay'in bii xam nga daf ko mel ni lu ko joyal mais mooy ci yenn mbir waaw mooy li mu wax fële aaya boobu laa tasalu an ashiya ci ay mbir yenn yi nga xam ne vraiment amul solo ñëw ci te ñëw ci jataayu xam-xam amoo dara looy laaj nga ñëw euh, di laaj naan waaw mais euh, biddiw yi ci asamaan moom ñaata lañ xam nga loolu amul njariñ mais amul benn njariñ la amul xam leen fii mu ne bu la waxoon ne temps la ban njariñ la la am yokku la wàññiwula tuus te tamit mooy la imaam Shaatibi doon wax rek rahmatullah boroom xam-xam yi daal dëppoo nañ xam nañ ne bépp xam-xam boo xam ne du la yokk jëf du la du tax nga jëf du def dara hein te jëf nag jëf am na jëfu cër am na jëfu xol mooy du la ci yokku dara mooy boobu noonu xam-xam boobu amul njariñ amul njariñ spéculation kese laa ci kaw air bi amul benn njariñ waaw ay ñaata pepp suufa nekk fii waaw wala wala am na yenn laaj yoo xam ne yow waajoo xamante ne nii manula jàpp moom problème mu njàpp la am naan mais am na monde bu nekk ginnaaw arash mais arash mais yooyu yooyu sa laaj boobu dañ naan la yow amalu la benn njariñ parce que yow nit dangay laaj loo xam ne moo la amal njariñ waaw saxaaba yaa ngi nii bu ñu ñëwee ci yonent bi aleyhi salaatu dañuy laaj li nga xam ne moo leen amal njariñ te moo am relation ak seenu dund waaw waxoon nañ la fi waa banu mudlij non non al mudlij mooy waa waaw waa mud mudlijuuna yooyu yépp waaw bañ ñëwee inna narkabul bahra wa nahmalu ma wa nahmilu ma'ana al qalila min al ma' fa in tawadda'na biha atishna afa natawadda'u min ma'il bahr qaala huwa at-tahuru ma'uhu al hillu maytatuhu parce que gaa yi ay napp lañ ay nappkat lañ ay cubbaloo lañ dañoo ñëw ci yonent bi alayhi salaam bañ ñëwee neewuñ ko waay mooy comme ñun rek waaw ñun dangay toog ki sëriñ ngi gis waxtaan yu ñàkk fulla ci waxtaane mbay meeg ah naka nawet beeg nekk ci nawet bi waaw kay moom bisaab bi nar naa bari moom ah, basi nar naa bari de ah waaw ah, moom kay ah moom kay basi bi moom mais loolu xam nga loolu xam nga man ngaa wax ne waa man man ngaa laaj li jëm ci zakatul zakatul tutul xar si bo waaw kay loolu moo la gën a concerné mooy sama mbay mii nga xam ne masha allah mu ngi baax waa léegi sëriñ bi euh, nu may génnee azakam <laughs> sauf que loolu boo ko laajee sëriñu worof mooy mbooloo mi gaa yi di gaa yi dañ lay bantala ah. ah oui dañ naan diw dafa gaglu dafa gaglu sëñ bi wala dafa bëggoon a gagloo sëñ bi boo koy laaj la la jéppi jéppi mais ñenn ñi comme que mënuñ def dóor ci kanamu kii yi wala dinañ fexe laaj yeneen wala fexe puus sa laaj bi la wala ne ay ah sëñ bi daa jàppoon léegi xool leen bàyyi leen ba beneen yoon parce que xamuñu ñun xam parce ñun utuñu topp ñu sëriñ ngir xam-xam ak jaamu yàlla loolu taxul ñun dañuy topp sëriñ ngir lan ne nañu assurer àjjana ah ak suñu mbiri àddina ñuy def yëfi lu ñu neex daal ginnaaw ba mu ñu assuré àddina léegi ñun daal ñun ñoo gën ñoo nekk mais xam-xam jamais moo taxit sëriñ si xaaratuñ sax loolu moo taxit ñoom jànguñu waaw parce que buñ ab bu bu doon gis nañ taalibe yi rigoureux te bu bu loolu nag maa la ko wax léegi gis nga bu doon ne wolof yi dañoo commencé sawaye yeewu képp ku ne ab sëriñ nga wala yooy garaawu naa kun kun sëriña ah. waaye bu ñu amee kon comme que lool la nag bés bu ñu amee laajub diine suñu masala ci wàllu diine yow lañ koy laaj bés bu ñu xamoon loolu léegi nga gis sëriñ su bari désister waaw mane léegi nga gis gaa yu bari dootuñ nangoo ci nekk sëriñ wala bu ñu ko nangoo nekk dootuñ nangoo nekk ci mbooloo dañuy bañ dañuy daw nit ñi maa la ko wax parce que xam-xam baa fa newut mais comme que mais tamit image u taalibey kese la ñor waaw ni peuple bi mel rek noonu lu sëriñ si mel walla iyaazu billah mooy comme que ñun ñu ëpp xamuñu te tamit xam-xam yitteeluñu mooy li ëpp tamit ci suñu sëriñ si xam-xam yitteelu leen te tamit ñoru leen te sax darul seen affaire waaw buum la jay nag mooy yow mii dégg bu mu la jay nag ñu wane ab ñu wane këram wala ab salowam nga gis téere yu am solo ci gannaawam parce que ñoom am téere yomb na leen en tant que sëriñ mo bu soxlaa dara ci ay téere léegi ñu ëndil ko ko ci ay conteneur am na ci ñoom waaye yow ma ne léegi nag loolu noonu mu mu wër bibliothèque am nga naan i walal jaami'ul ahkaamul qur'aan say mais moom bu waxee ci boppam ngay dégg ngay xam ne kii xamul téere bi ah waaw parce que li muy wax tout est ak li ne ci téere yi ko wër kon kay mooy jàngule mooy jàngule ne loolu la mooy ñun comme comme loolu la bu ñu commencé woon nag di laaj suñu mbiri diine léegi gaa yépp noppale ko loolu maa la ko wax de <laughs> léegi nga gis gaa yi désisté parce que du ñu ko attan non du ñu ko man saa saa yi ndaw ndaw ndaw gàcce saway ah kuñ fi laaj masala yoo xam ne de saway neewuñ nit luñ ko laaj xam na ko non mais mooy da gis ne xamul sax na la ñuy tàmbalee waaw pour tontu rek xamul ni ñuy tàmbalee kook nan la lay tontu boo mooywul ala bi nga laaj rek du comprendre en tant que taalibe te moom nee nga mooy sa sëriñ mais comme que gars yi ñun nag utuñ sëriñ ngir loolu ngir àgg fa yàlla wala ngir am xam-xam boo xam ne moom la ñuy jëfe mu àggale ñu sa borom ba xam loo ñu ko yonent mi alei saatu salaam ak lan la fi jàngale lan la fi bàyyi ak nan lañ ciy gën a topp te sëriñ bi dafay ne rek ngir yombalal ñu loolu mais comme que ñun jàppawuñ ko loolu obstacle la ah tu continuer dañoo war di laaj li ñu am solo ba léegi lii day dox kenn du dem ci toogakub sëriñ toog boroom xam-xam di waxtaanee walla léegi de temps yi waaye situation politique bi surtout politiciens yi ñoom moom bu leen may ñu occuper terrain bi ñoom fu ñu nekk foo jaar ñu wax fa affaire politique waaw ay situation bi c'est électrique te dara électricul dara électricul loolu yëpp ay caaxaan la rek ku nekk di wax pour bañ a suulu parce que waxub scandale moo leen gënal noppi parce que bu ñu waxee scandale mooy nit ñi dañ ciy nekk di commenter boobu nag gaay di leen mooy dañuy siiw waaw gënal noppi kenn du la xam <laughs> loolu lépp ay technique la yoo xam ne moo tax ñoom buñ newee ci boroom xam-xam yi bu leen may ñu nekk fa occuper terrain bi di waxe politique ak ay quoi comment vous voyez la situation entre xawma l'opposition et le et le pouvoir non loolu buñ ko naree waxtaane ci kanam sëriñ bi yéen taalibe yu yeewu yéen a war a joxe posé wala nga xam ne bu ngeen noppee loolu lañ jël même bu dee am na masala yoo xam ba pare laaj ko ngir leeral ñu gintee leeral yoo xam neer na leen dina leen touché te tamit soxla nañu ko sëriñ bi dina leeral loolu pour ñépp voilà kon mu ne dañ ñoo tere ñuy laaj ci dara ñun nag kon dañ doon bëgg nag koo xam ne ku am la jóge ci kaw gi ñëw nag di laaj yonent mi aleyhi salaatu ñuy dégg mu ne fa jaa rajulun min ahlil baadiya ci la dikke benn waay boo xam ne ci campagne bi la jóge bi mu agsee fa qaala mu ne yaa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mu ne hee yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa mooy yaa muhammad la wax waaw lii waxoon nañ côté bii que il faut pas ñu yor ci koy kaw ko parce que moom xamut ci kaw gi la jóge mu ngi dóora ñoom xam nga saxaaba yi fa toogoon amul kenn kuy woote kuy woo yeneen ma lay saa di ko woowe gis nga ci xadiis yi jaat xawla ha fa qaalat ya rasulallah ha sayyidatu xawla ñëw na ne yonent bi alayhi salaatu salaam yow ndaw yàlla li jaat Fatima bint Abi Hubaysh fa qaalat ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam zawja Zaynab zawj la wax ya rasulallah loolu lañ doon wax saxaaba yi loolu lañuy wax mooy ñi newoon Medina ñoom xam nañ parce que loolu ñoom dañuy xam ne euh, loolu beneen affaire moo fa ne parce que ñi nekk ci daara ji yàgg ci daara ji seen traitement bu bokk ak ñi nga xam ne ñoom dañuy dóor a ñëw ñi yàgg ci daara ji léegi seen équivalent mooy saxaaba yi jamono yonent ma saa saa ñi ne woon ak moom Medina waaw ñooñu moom kenn du leen jéggal naan ñii xamu lii xamuñu ko teggin sàngam xamuñu ko loolu kenn du leen ko jéggal moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ñaar ñoom gisoon ñu nekk ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam di wax ca kaw mu wax benn taabi'i ne ko woowal ma ñaar ñële mu ngi ci jàkka ji dégg gaa yi di wax ci kaw mu ne benn taabi'i bu ko soriwul woon mu ne ko woowal ma ñaar ñële mu dem woowal woo woo leen ñu ñëw mu ne leen yéen fan ngeen jóge est-ce que ci waa dëkk bi ngeen ñu ne noonoo ñoom Taif lañ jóge mu ne leen gis ngeen bés bu bu doon ne yéen waa dëkk bi ngeen bokk konoon te kon dinaa leen dóor ay yar ngeen xam da ngeen di yëkkati seen kàddu ci kanamu yonent bi ki fii wu yonent ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ñoom ñu doon xool neewuñ ah non yonent bi sallallahu alayhi wasallam denc nañ ko loolu ci xilaafam la neewuñ ah non yonent bi sallallahu alayhi wasallam denc nañ ko bon loolu bon non ak tarfa'ani sawtakumaa ndax da ngeen di yëkkati yonent seen kàddu ci ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ba fii di wax ci kaw bés bu ma bu doon ne ci dëkk bi ngeen dëkk la awja'tukumaa darban konoon te kon sama dara gi ma yor sama yar bi laa leen di bàcc ngeen xam yéen ñaar waaw parce que lan moo tax dóoru leen ko parce que xam ne ni comme que ñii newuñu fii ci daara ji te daara ji mooy Medina waaw mooy fi xam-xam bi bale comme que ñoom jógewuñ fi fële leen jóge Taayif mooy côté bi dimaam nii jóge <laughs> côté woowu la Hawazin ne <laughs> gis nga ba ñuy xare yonent bi alayhi salaam sax ñoo àndoon ca Hunayn waa Taayif ak waa Hawazin ñoo coalisé woon <laughs> waaw léegi mooy kon mooy affaire bi ñi nekk ci daara ji mënuñ leen a permettre yàgg fi kenn du leen permettre yenn écart yi yenn ñàkkuk taalibe ak ñàkk euh, respecté yenn règles yi kenn du leen ko jéggal loolu sëriñ bi bu ko gisee da leen a war a réprimander waaw da leen a war a réprimander te loolu lañ gisoon tamit xadiisu kaw kaw boobu ñëwee tuur ndox ci jàkk yonent ma lay saab bi saxaaba yi jógee nar koo pamti pamtee da leen ne bàyyi leen ko la tuzrimu alayhi bawla bu leen tagg sa mu pare mu ñëw ak expliquer ko ni mu demee parce que kii lay doo a ñëw waaw kii day door a ñëw kantaa ñi nga xam ne yàgg nañ ci daara ji yenn yi bu ñu ko defee yonent ma ne saa saa da doon gis mu mer gisoo Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ba mu fasee soxnaam fekk mu nekkoon ci mu doon gis mu nekk période de règle Seydina Umar ñu waxu ko yonent ma ne saa dafa mer ne ko wax ko digal ko mu delloowaat ko waaw wax digal ko mu delloowaat ko waaw parce que lu tax mu mer parce que Ibnu Umar fii la ne waaw waaw loolu lu mu war a xam la te ci daara ji la ne même bu dee ne moom loolu da ko rëccoon mais mooy ne ci boo ñëwee ci daara ji loolu noonu kenn du la jéggal yenn état yàq ci jóge fële man ngeen a yem waa jii door a ñëw di intégrer daara ji it kooku mën nañ ko may yenn écart yi parce que day a ñëw xamagul règle xam nga loolu. mooy xewet ci conférence moo xam ab conférence la moo xam ab gàmmu la moo xam ab cant la lu ñu man di def loo xam ne waxtaanu diine daf faa am bu dee ne waxtaankat bi wala sëriñ bi dafa gis ñi nga xam ne ñoom dañuy nekk ci daara ji ñoom ñoom yemuñoo ñi ñëw di conférence ñi ñëw fekk conférence ñi ci ëpp bu dee ñi ci ëpp du ñu du ñu ay sàkkukatu xam-xam occasionnellement la ñu dégg ñu ne lii mooy conférence bi lii mooy thème bi. mu ne ah ñun de lool lool moom thème boobu oh, boobu moom am na solo xaaral ñu dem ñooñu yemuñoo ñi nga xam ne dañoo nekk ci daara ji di jël bind waaw di topp téere yi di sëriñ bi di leen jàngal ñuy topp ay mbir ñooñu manuñoo yem ak ñi ci des boo gisee nag ci biir mbooloo mi sëriñ bi di waxtaan ci conférence bi gis ci mbooloo mi koo xam ne ci daara ji la ne di def lu noonu wala di waxtaan ak ay gaay kooku da leen di réprimander ne ko eh yow yow laay wax li ngay def xam nga ne lii jaaduwul waaw amoo droit te tamit xam nga li suñu boroom wax di jàng ñuy wax waxu suñu boroom ak yonent ma lay sarsam ngay wax sa sa kàddu ngay ngay wax ci wet gi waaw kooku moom alors que bu dee ñeneen yi dañ koo def man nga ne euh, tànt bi Eh, te loolu sax loolu normalement waa ji début bi la ko war a def buy tàmbali la war a leeral yenn règle yi nag bu waxtaan wi tàmbalee nag ay kobosanteeg waxtaan fii waxtaan fii waxaat fii paasante ay ay téléphone naan xoolal xoolal liñ ma yónni xoolal saa gaa yi gaa yi di waxtaan yooyu manu fee am ñéppay noppi mooy yooyu ngay leeral ndax yaa ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawl ba aaye jeex nga leeral loolu cadre mbir yi mais bu dee defoo ko mooy bu dee waa tànt bi ñoo ko def nga gis ne ñeemoo nga ne leen ah mbooloo mi mbir yi lii la nga leeral leen xam nga lan mais alors que ki nekk ci daara ji yàgg fi doo ko wax loolu danga ko naan yow yaa ko tey diw yow laay wax noppil wala nga jóg voilà mu leer naññ kon ñooñu bokkuñu traitement moo tax fii nga gis ñii ñu tere xam nga moom laa wax jama jotaay bee naa la mais ñoom kaw kaw yi bu buñ nee saxaaba ñoom laata samaana si concerné woon man leen concerné na leen mais dañ koo xamul waaw ci yii nii lañuy lañuy lañuy permettre lañuy considérer ngànt jàppe ñàkk xam ngànt waaw mooy kaw kaw yi ñàkk xam ne yonent bi alayhi salaam suñu boroom dafa tere ñu koy laaj yenn laaj yi te ñoom nag surtout am na ci ñoo xam ne ñoom mais kii xam nga ne kii moom bokk na ci ñi sëy naa anas naan ñu mel nii nag lañ bëggoon ñuy ñëw mooy nga xam ne dañuy am xel bu ñëwee di laaj laaj yu pertinent am solo bu ko defee laaj yu ama am solo ñu koy dégg dégg lu yonent bi alayhi salaam di wax voilà léegi nag nee na kon nag bañ newee noonu rek benn waay jóge ci kaw gi daal di ñëw fa qaala mu ne yaa muhammadu voilà kon ñu nit bu ñu waxee noonu ndax xamul moo tax mu naan yaa muhammadu waaw loolu mën nañ ko ko permettre waaw te gisoo it saxaaba ba dóoroon juif ba tëgul tamit bu dee mu nga fa woon tëb juif du dóor waaye ndax juif ba it lan la waxoon yaa muhammad la waxoon saxaaba ubbi ko waaw daal di koy ubbi kay tëj muy am lu muy wax saay yonent naan ko lalam la ko xanaa déggoo li wax way yaa Muhammadu fa mooy xamee xam na intention yahud bi ni kii ji dëgg lañu ñii ñoom seen wax lu nee nga ca gannaaw fii xaaral <laughs> mooy kii xam nañ ne kaw la buy dóori ñëw ñu bàyyi ko